abu zakariya yahya ibn sharaf annawawiyu ad-dimashqiyu ash-shafi'iyu rahimahullah fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi afdalu salaati wa salaam fil baabi saadisi wa sittiin ba'dal mi'atayn baabu tahriimi sabbil muslimi bighayri haqq kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu jotaay bi ñu génn jeexaloon nañ chapitre deux cent soixante-cinq mu nekkoon baabu jawaazi la'ni ashaabil ma'aasi ghayril mu'ayyaniin liñ ci mujj woon a gis mooy ginnaaw yu indee xadiis yi nga xam ne mooy junju loolee bi mu naan wa jamii'u haadhihi al-alfaaz fi as-sahiih wa ba'duhaa fi sahiihayi al-Buxaari wa Muslim rahmatullahi alayhimaa wa ba'duhaa fi ahadihimaa wa innamaa qasadtu al-ikhtisaara bil-ishaarati ilayhaa wa sa'adhkuru mu'zamahaa fi abwaabihaa min haadha al-kitaabi inshaa Allahu ta'aalaa. tey ñu war a jël bi ci tegu muy chapitre bi ci tegu muy chapitre deux cent soixante-six ñaar téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn. mu ne baabu buntu tahrimi xaraamal sabbil muslimi ŋàññ saaga ah al muslim mooy way wommatul yàlla yooyu jullit bi bi gayri xaq ci loo xam ne tegoo ko ci dëgg waaw lu muy sous bu dee lu ñu teg ci dëgg la loolu taxul ñuy wax <laughs> ñu ci ñëw al imaamu rahimahullah mu indi fi benn laay kese après daal di indi dugg ci xadiis yi mu ne qaala allahu taala walladina yuduuna almuminina walmuminati bigayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina suratul ahzab aaya quatre-vingt-cinq non aaya cinquante mu ne borom boo nga xam ne moo xawe te yéegul nee na walladina ak gaa yi nga xam ne yuusuuna ñoom ñooy lor almu'miniina way ngëm yàlla yi da xam ne al imam boo ne tahrimu sabbil muslim mooy almu'min tamit waaw ndax ñaari yooyu bu ñu wéetee bu nekk day dugal beneen bu dee nag dañoo nekk kutaakot ku nekk day jël la nga xamante ne muslim ki wommatu mu'min ki nga xam ne mooy aji ngëm yàlla dëgg-dëgg qaalatil arabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna bu boobaa booy mu ngi noon boobu dayam teqantal ñaar yooyu duñ bokk lu tekki waaye bu dee ne dañoo wéet waaw al man salima al muslimuna loolu xadiis boobu mooy al mu'min tamit voilà al mooy al mooy ki gëm yàlla waaye buñ nekkee côte à ku nekk day jël wàllam kon fii bu la nee baabu tahrimi sabbil muslim mooy tahrimi sabbil muslimi wal mu'min walla benn la mu ne kon moo tax aay bi mu tegtaloo waxul muslim mu'min la wax foofu comme que dafa wéen mooy yooyu gëm yàlla yi rek mooy jullit ñi walladina gaa yi nga xam ak gaa yi nga xam ne yu al mu'miniin dañuy lor way ngëm yàlla yu góor yi jullit ñu góor ñi wal mu'minaat ak way ngëm yàlla jigéen yi muy julli bi jigéen ñi bi xayri maktasabu ci loo xam ne du dañoo fàggu loo xam ne teg leen daan dafa war parce que bu dee loolu dara new ci waaw ah way jullit boo xamante ne nii jullit la waaye dafa sàcc ah borom bi nga xamante ne nii nag moom moo teg sariyaam moo nañu ko def lii ba preuve yëpp leer ci réew mu ñuy doxale sariyaam bi nañu ko doxale lii bu boobaa nag ah, dañ naan loolu moo euh, dañ ko koo teg ndax li li ajli maktasab ndax li nga xamante ne moom moo ko fàggu alors que fii borom bi na dana bi ghayri maktasabu mooy ñi nga xam ne dañoo am pouvoir di lor nit ñi di leen daal di leen sonal ci rek parce que ñoo am pouvoir ci loo xam ne ñoo mérité wuñ dara liñ leen di teg ci ay métit loolu la bi ghayri maktasabu du loo xam ne ñoo ko fàggu de punition yi war a dal seen kaw déedéet dafa waa ji moo di despote di dictateur di wane ne daal moo am doole dina leen ko wan mu ne gaa yooyu nag faqad ihtamalu na leen leen yenu nañu ngaar daajoo nañu buhtaanan aw duur wa isman bàkkaar mubiinan boo xam ne bu leer leer la flagrant délit lañ nekk waaw waaw akbar parce que pour ñu duma leen dañ leen di tuumaal ay mbir moo tax mooy buhtaan gi foofu lay ñëwee waaw am na ci ñoo xam ne ñoom yooyu yëpp leen di fekk dañ koy duma bu ñu waxee ñu ne maa tey waaw ñenn ñi nag dañ lay jéem a taqali kon waaw taqal xam ne amul muy buhtaan gi duur bi wa isman ak bàkkaar bañ defee loolu ba pare bi ci mbugal nit mu bii nan boo xam ne bu leer la kon lii la kaaleem ak suñu bunt bi mooy suñu borom day wax ni ñi nga xamante ne ñi ñooy def lii ñoom euh, am nañu li nga xamante ne mooy buxtaan di mbugal ay woy ngëm yàlla ci loo xam ne mérité wuñu ko waaw mérité ko du tout yow na la leer ne euh, yow yenu nga buxtaanan wa ismam mu mu mu mu loolu eh, bokk na ci yi nga xam ne bàkkaar yi dina rëy eh, te hadis ah, bi day dëgëral li nga xam ne loolu la imam Nawawi tudde eh, buntu bi xam nga dafa commencé woon aaya bi inna alladina ñaari aaya inna alladina yu'dhuna allaha wa rasulahu la'anahum allahu fid dunya wal fa'adda lahum 'adhaban muhiina walladhiina yu'dhuuna al-mu'miniina wal-mu'minaati bighayri ma iktasabuu faqad ihtamaluu faqad ihtamaluu buhtaanan wa ithman mubiinan voilà noonu la ko tàmbaloon ca kaw ñi nga xam ne ñooy lor borom bi ak ndawam bi saa salaam borom bi rëbb na leen mu dugg ca lañ jàlloon ci buntu bee ñu weesu. fi dunya fi àddina wal aaxira ak al aaxira te waajalal na leen azaban muhina mbugal moo xam ne leen ne doy dal après mu ne ñeneen ñoo xam ne tamit non seulement yenn nañu bàkkaar ba muy wax ci suuf mais borom bi waajal na leen mbugal mu tar mooy wallazina ak gaa yi nga xamante ne yuzuuna al mu'miniin dañuy lor way ngëm yàlla yu góor yi wal yi ak way ngëm yàlla yu jigéen yi bi ghayri maktasabu ci loo xam ne du ñoom ñoo ko fàggu yoon war a dal seen kaw wala doole publique ji war a dal seen kaw déedéet waaye rek dañ leen a noggatu daal di jaay ne daal ñoo yor caayeg bayre ji ak tamit doxal waaw mun a ñooñu de ci loo xam ne ñoom fàgguwuñ ko faqad istamalu yenu nañ buhtaanan wa isman mubiina kon nag suñu lëkkaale mooy lool dafa xaraam loo xam ne borom bi tëkkoo ci ku koy def mbugal moo xam ne moo koy doyadal ba pare te yenu na dendi na fi ak duur te yenu na bakkaar bu leer naññ loolu ba mënula nekk lu dul lu xaraam mënuñu ne loolu dañ ko si moo tax baabu tahrimi sabbil muslimiin waaw parce que buutaan boobu moom laa la doon wax mooy sabb bi parce que waa ji dina ko fa fexe eh, tuumaal loo xam ne du dëgg waaw moo def lii moo def lii ndax tubaab bi naan kii va son chien l'accuse naka l'accusé de rage voilà boo bëggee ray sa xaj da naan daa daa daa am feebar boo xam ne day wàll te wóorul li def ak man waaw nga faat ko wala nga dàq ko kër gi lu mel noonu wala iyaazu billaah mooy li nga fexe daal ay tuuma yoo xam ne fu dee foo xam ne fu ñuy wax justice ak yooyu dañuy fexe nag jaare ko ci juge yoo xamante ne nii nekkuñu fi ay benn wii wii lañu ay bani wii wii ñoom ñoom ay doomi wii wii lañ ñu leen wax rek moom il suffit ñu jiite rek président bi wala monsieur Euh, kii ministère de la justice lu ñu leen wax rek gaa yi exécuté ay procureur yoo xam ne du ñu du ñu saisiru mukk lu dul waa nguur gee leen wax ñu wala voilà wal iyaazu billaah ci yoo xam ne ay tooñ la nag voilà taqal nit ay mbir ñoo yor doole ji comme si ñooy juge et daal di taqal waa ji loolu mooy buxtaan bi mooy sabb parce que boo ko waxee mooy yàq nga deram waaw aw ak ŋàññ la ci moom waaw ñu bari dañ koy gëm waaw voilà c'est normal moo def nangam ak nangam alors que yaa ko créé ah yow ci sa bopp xam ngeen ne fausse histoire ngeen créé ay fee yoo xam ne yéen na ngeen fexe rek ut benn xuuf maa ñàpp boo xam ne moo xam jigéen la wala góor la wala ay góor wala jigéen yoo xam ne yu ko fexee daal euh, abordé loolu rek doy na caméra yi gis nañ ko léegi bu ko defee après nag ñu ne loolu doy na alibi la bu tax ñu ne waa ji léegi nag mu ngi noonu jeex na ko wal iyaazu billaah buxtaan bi duur bi nga xam ne moom nga waxal sa mbokk jullit ci loo xam ne dafa ko léegal imam ginnaaw gi loolu mu indi xadis yi dugg ci xadis yi fii mu indi fi eh, cinq xadis commencé ko xadis mille cinq cent cinquante neuf ma ne waan ibni Mas'ud radiyallahu anhum anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam sibaabul muslimi fusuuq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 mu ngi jëli ci ibnu Mas'ud di Abdallah ibnu Mas'ud radiyallahu anhu annahu qaala mu ne nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam sibaabul muslimi saaga ŋàññi ab wëy wommatu ab jullit fusuq lool ak génn topp la waaw loolu ak fisq la waaw fisq nag mooy ak génn yi nga xam ne moom lañ kiy génn ci topp yàlla ak ndigalu yàlla yeg yonentam alayhi salaam wa qitaaluhu kanta ñëw nag ba ne da moom moom lool kufrun xeetu kiifir la muttafaqun alayhi mu ne xadis bi daal imaamul Buxaari ak taalibeem daal imaamu Muslim Abul Husayn bokk nañ ko solo léegi laaj bu njëkk mooy que ñoom dong ñoo kaa solo ne la déedéet xadis bi seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo na ko waaye na ko noon al imaam waa ashaabu sunanul arbaa illa Abu Daawud bam des al imaam Abu Daawuda moom mooy ki nga xam ne moo ko solowoon al imaamu Tirmidi imaam an-Nasaa'i ibnu Maaja al-Qazwini rahmatullahi ala al-jamii' ñoom ñëpp daal dinañ koy solo al imaamu Buxaari rahimahullahu ta'ala indi na ko ci ñetti bërëb kitaabul imaan la ko njëkk indi hadis 48 baabu xawfil mu'min après mu indi ko kitaabul adab baabu maa yunhaa mina as-sibaab wal-la'n après mu na kitaabul fitan indi ko foofu baabu qawli nabi sallallahu alayhi wa sallam la tarji'u ba'di kuffara te xadis boobu gisoon nañ ko <laughs> la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd loolu moom gisoon nañ xadis boobu walillahi alhamdu wal minna ci buntu boobu la ko ndi buñ gisee bu njëkk bi mu ne haddathana Muhammad ibn Arara kitaabul iimaan baabu xawfil mu'min mu ne nettal nañu suñu sëriñ di Muhammad ibn Arara di Muhammad ibn Arara ibnu al-Barand al-Qurashiyu as-Saabiyu Abu Abdillah ñi Abu Ibrahim ñi Abu Amr al-Basriyu rahimahullahu ta'ala rahmatan waasi'a doomam ji siiw na muy Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Ar'ara rahmatullahi ala al-jamii' moom mo ngi gane àddina 138 génn àddina 213 kii Imaamul Buxaari na ci sëriñam yi nga xam ne yi gën a mage voilà est-ce que Imaamul la gane cent quatre-vingt-quatorze cent quatre-vingt-quatorze la gane àddina boo ci tegee six ans plus treize ans yi treize quatorze quinze seize dix-sept dix-huit dix-neuf mooy bi xëriñam bii di génn àddina dix-neuf ans la am rahmatullahi alayhi moom Muhammad ibn Araara qaala mu ne haddathanaa Shu'ba mu nekk ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam al-Waasiti al-Basri rahimahullah gane àddina entre quatre-vingt-deux ba quatre-vingt-sept génn àddina cent soixante amiirul mu'miniin rahmatullahi alayhi an Zubayd moo ko jëlee ku ñu naan Zubayd di Zubayd ibn al-Haaris ibn Abdil Karim ibn Amr ibn Ka'b al-Yamiyu ñii ne al-Yamiyu Abu Abdirrahman ñii ne Abu Abdillah al-Kufiyu rahmatullahi alayhi génn àddina 122 rahmatullahi alayhi qaala mu ne saaltu Aba Wa'il mu ne damaa laaj Aba Wa'il di Shaqiq ibn Salama al-Kufiyu rahimahullahu ta'ala muxadram fekk jamono Yonent bi alayhi salaatu wa salaam moom nit ñi dañu wute kañ la génn àddina am nañu ne quatre-vingt-deux am nañu wax lu gën a sori loolu wallahu taala a'lam an mooy fekk na jamono yeneen saa saa mais jotu koo gis anil murjiya neen dama koo laaj ci murjiya yi murjiya yi mooy ñooñ nga xam ne lañ naan moo mbir mi daal gëm yàlla daal moo am solo te ban boo gëmee yàlla ngëm yàlla ñëpp a yem fii mu ne sama gëm yàlla ak bu Seydina Jibril bu Seydina Israfil ak képp kenn ñoo ko quoi voilà léegi nag affaire yi nit yi looloo am solo gëm moom soloota nit ki moom bu gënee moom jeex na léegi nag la muy def ci ay bàkkaar ak yenn yi moom euh, murjee yi dañoo feebar wal iyaazu billah quoi <laughs> mu ne ñoom dama leen laaj seeni mbir lool di wane ne hadis bi day wane ne kon murjee yi teem nañoo feeña ah. façon xalaatin yu bon yooyu ndax Abu Wa'il nii eh, quatre-vingt-deux sa waay te fekk na jamono yonent bi alayhi salaatu wassalaam nee na ma laaj ko ci ñoom fa qaala mu ne ma hadathani abdullah mu ne nettali na ma man dong abdullah muy abdullah ibn mas'ud ibn ghafil ibn habib abu abdirrahman al-hudhali al-kufi rahimahullah siiwi woon ci ibn mas'ud radiyallahu anhu génn àddina la 32 radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala sibaabul muslimi fusuuq wa qitaaluhu kufr voilà waaw waaw akbar mu ngi noonu Abu Wa'il am nañu ne quatre-vingt-dix-neuf gi génn àddina am ñu ne non quatre-vingt-deux la voilà eh, loolu lépp day wane ne lu ci man di doon kenn murji ay kon seen bidaa bu yées bi yàgg naa feeñ quoi teel naa feeñ waaw mu ngi noonu quoi wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah après ñoom parce que ñoom mooy waa ji bàkkaar yi bu defee ay bàkkaar loolu yooyu yëpp de toute façon li am solo mooy xol bi te waa ji gëmoon na voilà léegi nag yenn yi ñoom dañ koy permettre di ko def di ko wax nit ñi mais façon loolu euh, pour ñoom bañ am nañ gëm nga wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah kanta al imaamu muslim abul husayni rahimahullahu moom mu ngi ko ndi benn bërëb la ko indi hmm? waaw mu ngi ko indi ci kitaabul imaan ah kitaabul waaw mooy euh, euh, téere bi nga xamante ne mooy téeram ngëm yàlla waaw waaw waaw akbar waaw barki yàlla eh? baabu si baabul muslim fusuuq wa qitaaluhu kufr hadith soixante-quatre mu ne haddathana hmm? mu ne Muhammad ibn Bakkaar ibn Rayyaan mu ne nettali sunu Muhammad ibn Bakkaar ibn Rayyaan al-Haashimiyu mawlaahum Abu Abdillah al-Baghdaadiyu rahmatullahi alayhi gane àddina cent quarante-cinq génn àddina deux cent trente-huit rahmatullahi alayhi mu ne wa Awn ibn Sallaam ak sama beneen sëriñ di Awn ibn Sallaam di Awn ibn Sallaam Abu Ja'far ñu ne Abu Muhammad al-Qurashiyu al-Haashimiyu mawlaahum al-Kuufiyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne sama ñaari sëriñ yi nee nañu haddathanaa Muhammad ibn Talha ñu ne ki leen nekk mooy Muhammad ibn Talha ibn Musarrif Abu Abdillah al-Yaami al-Kuufi rahimahullah génnaat na 167 rahmatullahi alayhi mu ne xaa taxawal ma ñëw indi la beneen càllala mu ne wa haddasanaa Muhammad ibn al-Muthanna mu ne te ne telani suñu sëriñ ba léegi beneen sëriñ di Muhammad ibn al-Muthanna ibn Ubayd ibn Qays ibn Dinar al-Anazi wa Abu Muusa al-Basri si woon az-Zamin di génn gane àdduna 167 génnaat na 252 sëriñ waa kutubu sitta rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Abdurrahman ibn Mahdi ibn Mahdi mu ne nettani Abdurrahman ibn Mahdi ibn Hasan ibn Abdurrahman al-Anbari al-Azdi mawlahum Abu Sa'id al-Basri al-Lu'lu'i Abu Sa'id rahimahullah génn gane àddina 135 génn àddina 198 muy Ibn Mahdi rahmatullah alayhi qala mu ne haddathana Sufyan mu ne ki ñu nettali mooy Sufyan di Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq az-Zuhri Abu Abdillah al-Kufi rahmatullah alayhi génn àddina li nga xamante ne mooy 161 gannaaw ba mu gane àddina 97 rahmatullah yaani mu ne ha imam Muslim la taxawal mu indiwaat jàll wa wa haddathana ba léegi sëriñ bi mu jëlee woon bee Muhammad ibn al-Musanna di az-Zamin rahimahullah Abu Musa qala mu ne haddathana Muhammad ibn Ja'far mu jëlee ko ci Muhammad ibn Ja'far al-Hudhali mawla Abu Abdillah al-Basri si woon ci Gundar rahmatullah alayhi gane àddina vers les années cent dix ak yu mel noonu génnaat na cent quatre-vingt-treize rahmatullahi alayhi moom Gundar di Muhammad ibn Ja'far qaala mu ne haddathana Shu'ba mu nekk nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj gis nañ ko sànq ci riwaaya bi al-Ataki wa amirul mu'minin kulluhum an Zubayd mooy lan mooy mu eh, eh, eh, kii Muhammad ibn Talha benn Sufyaan ñaar Shu'ba di ñett ñoom kulluhum ñoom ñëpp an Zubaydin ñu jël ko ci Zubayd mi nga xam ne gis nañ ko sànq eh, ibn al-Harith ibn Abdil Karim ci riwaaya imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala Abi Wa'il mu jël ko ci Abu Wa'il di Shaqiq ibn Salama gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Mas'ud radiyallahu anhu annahu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sibaa'ul muslimi fusuuq wa qitaaluhu kufr qala Zubayd fa qultu li Abi Wa'il anta sami'tahu min abdillahi yarwihi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam qaala na'am voilà imam Muslim ne wa laysa fi hadith Shu'ba qawlu Zubayd li Abi Wa'il voilà parce que hadith bi parce que borom xam-xam dañ naan hadith bi ñenn ñi wow mawquuf la moo ci Ibnu Mas'ud moo ko wax ñenn ñi ne non yeneen saa salaam la ne moo ko te loolu mooy li gën a dëgër moo la imam Muslim leeral fii mu ne qaala Zubayd Zubayd dane bi mu ko jëlee xadiis bi ci kii mooy Abu Wa'il Shaqiq ibn Salama dana ko fa qultu Zubayd ne fa qultu li Abi Wa'il damaa Abu Wa'il ne ko anta sami'tahu min Abdillah ibn Mas'ud yow yaa dégg an yow yaa jéggi xadiis bi ci ibn Mas'ud yar yi moom mu koy nettali di ko jëlee an Rasulillah jëli ko ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne na Abu Wa'il ne ma na'am kay imaam Muslim nag di préciser na loolu mooy bu dee càllale Shu'ba bi jade moom loolu amu ci moo tax mu ne ci nekkul ci xadiis Shu'ba bi Shu'ba ibn al-Hajjaj bi mu jëlee ci sëriñam Zubayr moom wax jooju noonu ne laaj naa bu waay loolu amu ci voilà kon loolu lu am am solo après mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba wa ibn al-Muthanna an Muhammad ibn Ja'far an Shu'ba an beneen càllale après mu ne wa haddathana ibnu Numayr beneen sëriñam Muhammad ibnu Numayr ibnu Abdillah Muhammad ibnu Abdillah boobu ibnu Numayr rahimahullahu taala mu ne qaala haddathana Affan qaala haddathana Shu'ba an amash beneen càllala yeneen yoon kilahuma an Abi Wa'il an Abdillah an an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi misli kon mu ngi kon xadis bi daa nekk xadis boo xam ne bu jokkaloo la mooy du wax joo xam ne ci Ibnu Mas'ud la yem waaye Ibnu Mas'ud yarwihi an xayril bashari alayhi afdalu salaati wa salaam voilà kon mu ngi noonu alam léegi euh, ginnaaw lii ana ban euh, lëkkaale man kii moo fi am mooy mooy mooy balaa loolu Euh, imaam alxaam na xajar am na lu mu tudd li nga xam ne moo waraloon xadiis bii nii lan moo waral xadiis bi xoolal mu ne loolu nag ca kitaabul fitan baabu qawli nabi sallallahu alayhi wasallam la tarjumu ba'di kuffaara foofale la indi wax ji mu ne euh, mu mu mu muy leeral lan moo taxoon xadiis bi euh, ñu wax ko quoi mu ne warada wa warada li hada al xadis sababun mu ne xadis bii liñ naan sababu wuruudil xadis li tax bu dee alquran dañ naan sababu nuzul li tax mu wàcc bu dee xadis nag sababu wuruudil xadis ah, li tax xadis bi rot mu ne mu ne li hada al xadis sababun axrajahu al-Baghawi wa at-Tabarani min tariqi abi Xaalid al-Waalidi an Amr ibn Nu'man ibn Muqarrin al-Muzani qaala mu ne hadis bi am na lu tax mu yeneen saa sara wax ko mu ne loolu nag imaam al-Baghawi daal dina koy solo ak al imaam at-Tabarani rahmatullah alayhima ci yoon Abu Khalid al-Walibi rahimahullah mu jëlee ci Amr ibn Nu'man ibn Muqarrin rahmatullah ala al-jami' al-Muzani qaala mu ne intaha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila majlisin min majalis al-ansar mooy li tax yeneen saa sara waxoon hadis bi ci ban ko circonstance loolu la ñuy lijjanti moom mu ne yeneen saa saam dafa dem ci benn jataayu waa lamsaar waa ahlul madina radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin mu ne wa rajulun min mu ne fi majlisin min majalisil ansar wa rajulun min al ansar kana urifa bil baza wa mushatamati nnaas mu ne e, fekk ba mu ñëwee nag ci seen toogaay yooyu mu ne fekk benn waay boo xamante ne ci ñoom la bokk waaye ku ñu xame woon la ñaaw la am nañ ak ŋàññi nit ñi moom da cee aayoon quoi fa qaala rasulullah yonente bi alay saa salaam nag ne wax fa booba ne sibaabul muslimi fusuuq wa qitaaluhu kufr waaw ne sibaabu mooy di ŋàññ al muslim way wommatumi fusuuq loolu ak génn topp la wa qitaaluhu kantaan ak di xarañ moom kufrun loolu ak xeetu weddi yàlla la voilà léegi mu ne imaam al-Haafiz mu ne zaada al-Baghawi imaam al-Baghawi rahimahullah bi mu indee xadis bi moom fii riwaayatihi dane fa qaala zaalika ar-rajul waaja ba mu déggee nan saa sa wax lool mu ne wallahi laa usaabu rajulan waaw laa mu ne waat naa ci yàlla kene dootuma ŋàññati dootuma ŋàññati benn nit waaw jël engagement ci kanam yeneen saa saam ginnaaw bu waxee lool waaw gis ne yeneen saa saam di faje saxaaba yi voilà ñëw la ko eh! da nga rek yow sa làmmiñ ñaaw yi waru woo doy xamoo nay wax koy nangam ak nangam déedéet daa ñëw rek ah siba neew ko sax yow mii nii daa wax loo xam ne ñëpp pour ñëpp la sibaabul muslimi daal fusuq wa qitaalu kufr waa jël engagement ni jeex na waaw jeex na loolu dootu ko defati kon loolu tamit nga gis saxaaba yi niñ doon fajoo ci alquran ak sunna ko waa waaw da nekk ci loo xam ne baaxul ñu yëg na alxuraan da koy tere léegi nga xool yow nan nga doxale est ce que da continuer ci li nga ne woon wala boobu day tax nga retenir loolu la ñooy seet waaw ci la ñuy xamee sa ngëm fan la toll ci yow ak tamit woote gi ngay wootewu fan la laa toll al imaam al xaafiz an-Nawawi yu ginnaaw loolu ñu ñëw suñu lëkkaaleem mi ak suñu bunt bi ci al minhaj ñu muy shara xadis bi rahimahullahu taala mu ne mu ne wa amma maana al xadis fa sabbul muslimi bi gayri xaqin xaraamun bi ijmaa'il umma wa faa'iluhu faasiqun kamaa axbara bihi nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ammaa qitaaluhu bi gayri xaqin falaa yakfuru bihi inda ahlil xaq kufran yaxruju bihi minal milla kamaa qaddamnaahu fii mawaadi'i fii mawaadi'a kasiiratin illaa idaa istahallahu fa idaa taqarrara haadaa voilà mu ne wa ammaa ma'nal hadiis gantaali xadiis bi nag di tekki te loolu moo ñu yor suñu lëkkaale suñu bunt bi di wax xaraamal gu ñu xaraamal di nga ñu jullit abdullah loo xam ne teguwul ci yoon mu ne maanaawu xadiis bi mooy kon ñaañu jullit ci loo xam ne du amul benn ak loolu dafa xaram ci li nga xam ne mooy boroom xam-xam yëpp xeetu yonent bi alayhi salaam ñun ñëpp ci d'accord parce que lii moo tax baabu tahrimi sabbil muslim parce que la lay def fisq ak génn topp génn topp yàlla ak yonent waaye saa saa loolu manu la nekk luñ naan loolu duñ koo si wala loolu garawul non dafa xaraam nga naan la waaw moo tax mu ne ci ijma'ul umma kanta ak ka koy def wa fa'iluhu fasiqun kooku ab kaccoor la waaw ab kaccoor la waaw ab kaccoor la waaw ah, bu kenn nag eh, eh, c'est un pervers waaw euh. que ne saa yow ni ngay waxe doo ko ma ne la sawaay li mu def moo garaaw li ñu wax dañoo wax rek ñu mel ab kàccoor la kamaa axbara comme ni nga xam ne noonu la ko xabaare bii ci loole annabi yoneen saa salaam kama saadiqul masduq alayhi salaatu wassalaam mu ne wammaa xitaalu kantaa ñëw bay xarek moom nag bi xayri xaq ci loo xamante ne du yoon fekkee jullit ñoo xam ne ñu ngi seen point possible yow nga bëgg leen a noot rek créer ab xeex ngir nangu territoire bañ yor ci noonu kese Eh, foo ko teg tegoo ko fen waqitaaluhu ñëw wala ñëw di xarek moom ci loo xam ne teguwul ci dëgg bi ray dax fala bi bihi waa ji du nekk yéeféer bi yoneen saa sam fii tuddul bu ne kufru tekkiwul ne day nekk yéeféer bi nga xam ne comme Abu Jahli déedéet waaw mooy dina yor melo yéeféer nag ndax yéeféer mooy xare moo xooy ak jullit loolu dañ koy dinañ ko gis ci ta'wilaat yi comme ni imaam al-Hafiz Ibn Hajar bi wax euh, bon imaamu Nawawi am lañu indi fii mais dañuy préférer xool imaam al-Hafiz wax après moo gën a yaatu mu ne kon kon kaa kook du nekk yéeféer koo xam da koy génne ci waa dëgg muy waa waaw yéeféer koo xam da ci yoonu l'islam comme ni nga xam ne loolu la jiitoo ci bërëb yu bari ci li nga xamante ne mooy ci téere bi suuf bu dee ne daa daganal lool ñu ne ko yàlla xaraamal li yeneen saa sama xaraamal li mu ne sa waay malgré loolu waa ma ne dagan na waa bu boobaa kooku lay nekk yéeféer